بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 di waxee baada a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa naraahu qariba mooy fi borom sadaqallahu al-azim fi borom subhaanahu wa ta'aala doon waxee ne fasbir na nga muñ sabran muñ boo xam ne jamilan bu rafet la bu taaru la innahum naka ñoom yéefér yi yarawnahu ñi ngi koy gis maanaam ñi gis àllaaxira ñi gis yawmal qiyaamati ñi ngi gis bis bi nga xamante ne ci lañ leen diggee mbugal mi ba'idan mu daal di nekk lu sori waaye wan maanaam ñi ngi ko jàppee noona ñi ngi ko njortee noona ñi ngi ko foogee noona wana raahu waaye ñun yàlla ñi ngi koy gis mu wóor ñu ne qariban luy aji la Euh, kon ay euh, yooyu moom ci lañu ñu nekkoon euh, ci jotaay yi weesu gisoon nañ ci yi njàngat yi nga xamante ne moom la ñuy jëlee ci suñu aay ñu waxoon ci suñu jotaay bi weesu ñu yaataloon ci buntu muñ ak li nga xamante ne moom lay jariñe ci buntu képp koo xamante ne day soobu ci yooru boroomam subhaanahu wa borom bi nag kon subhaanahu wa taala di ko dénkaane ngir rëy nga xamante ne moom la rëy mu bokk ci li nga xamante ne moom lay wax ni képp koo xam ne dangaa bëgg a dimbandikoo ci sa yoonu yàlla maanaam da ngay comme ni nga xam ne noonu la ko waxe woon fii noo la ko waxee fii ci aaya bi waaye noonu la ko waxee ci anam bu gën a ci aaya bi nga xam ne moom moo nekk ci suratul baqara mu ne wasta'inu bis sabri was salah ñaari sax aaya la da ngeen dimbandikoo muñ ak julli gisoon nañ tamit euh, euh, ne euh, kon moom fi nga xamante ne li ñuy fay yépp li ci gën a rëy maanaam moom mooy fay muñ am maa nag gërëm maanaam sant ak gërëm moom kooku ngërëmal yàlla lay maye maanaam loolu mooy loo xamante ne amul fu mu yam ndax wa ridwaanu min allahi akbar maanaam ngërëm bu tukkee ci borom subhaanahu ak dayoom nu mu mën ci toll moo rëy mboolem li nga xamante ne moom mooy li am moom moo gën a rëy àjjana ak bi ci biir te kon boobaa lool moom mooy ngërëm ak sopp bi la borom bi subhaanahu wa taala sopp ah, bu jagoo googu eh, yàlla nañu ko borom bi subhaanahu wa defal ci barke ki nga xam ne moom mooy soppee bu màgg bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon eh, muñ tamit dafa nekk eh, jikko boo xamante ne moom mooy jikkoy sóobu kat yi dem ci yoonu yàlla moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy saxoo daa iman léegi nag mu bokk tamit kon ci li ñuy jàngee ci suñu aaya bi li borom bi subhaanahu euh, wax ne maanaam na ra na rafet maanaam kon muñ gi dafa war a rafet muñ googu nga xamante ne moom moo war a rafet nag euh, gis nañ ko su fekkee ne la ak boromam subhaanahu wa ta'ala gis nañ ko su fekkente ne nit ki ci jaamu yàlla gi mu war a jaamu yàlla ak moytu gi mu war a moytu lépp loo xam ne borom subhaanahu wa daf ko ko tere la ak. daw maanaam jublu bi nga xam ne moom la war a jublu daa iman ci li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala euh, di digle waaye tamit mu war di muñ li nga xam ne moom mooy almaqadir mooy dogal yi nga xamante ne ñoom ñooy daal ci kawam mu nekk loo xamante ne rek euh, lu nattu la boo xam ne day yegsi waaye bu boobaa muy jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy wam fasbir wa ma sabruka illa ala allah muñal ndax sa muñ du nekk lu dul ci buur yàlla subhaanahu wa te mooy li al imam eh, abul abbas eh, ahmad ibn ataillah askandari radiyallahu taala anhu wax ci xikama mi ne alladi awwadaka alladi jarat minhu al maqadir huwa alladi awwadaka hisnul eh, ikhtiyar ah, wala boog alladi jarat minhu al aqdar huwa alladi awwadaka husnal ikhtiyar ki nga xamante ne dogal yi ci moom lay jugee di yegg si ci yow kooku moo la tàmmal maanaam di la tànnal lu rafet ci mbir yi maanaam comme que yàlla boobu moo la tànnal moo la tàmmal yow ci sa adduna ngay bëri ay jaar-jaar waaye di gis ne borom boobu subhaanahu wa ta'ala daf lay jàppale ci sa ay mbir maanaam kooku nga xam ne moo la tàmmal loolu kooku nag ci kooku rek nag la dogali di tukkee di ñëw di yegg ci yow kon maanaam da ngaa war a rafet njort googu nga daal di koy mën a dékku dékkuwin bi nga xamante ne moom mooy bi gën a rafet amu ah, des nag beneen xeetu euh, euh, kon euh, ni ñuy jàngee ci suñu aaya bi ci wàllu muñ googu mooy ci li nga xam ne moom la ñuy wax te loolu moom day daal di nekk loo xam ne buñ koy actualiser waat ci contexte bi muy muñ ci wax ak jëf ak doxalin ku ñaaw bi nga xamante ne moom la noon yi di doxale muy noonu lislaam yi wala yeneen xeetu noon yoo xamante ne dañ lay noonoo rek ngir ñàkk xam comme ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa taala waxee ne xudil afwa wa'mur bil urfi bil bil bil urfi wa a'rid 'anil jaahiliina maanaam yow deel téye ak jéggale te jéllale maanaam yow deel jéggale deel jéllale wa'mur bil urfi deel digle lu baax rek digle njekk waaye wa a'rid 'anil jaahiliina waaye nag na nga dummóoyu ñi nga xamante ne dañoo réer maanaam dañoo réer foofu ñaari maanaa lay tekki mooy ñu njëkk ñi mooy ñuy tooñ comme ni alquran wax wa idhaa xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama ñi nga xam ne dañoo réer maanaam dañoo mën a tooñ maanaam ñooñu bu ñu yegsee bu ñu waxee ak jaamu yàlla yu mag yu muy ibaadu rahmaan yi ñoom dañ naan rek ñoom dañuy wax xaalu dañuy wax salaaman kàddu jàmm la ñuy wax maanaam kon loolu réer googu comme euh, maanaam li muy teg mooy tooñ comme ni nga xam ne mooy bu kon tooñkat yi ñëwee ngir ne tooñ daay man day ànd ak ñàkk xam kon loolu moom moo tax li waykatu arab ba waxoon ala la yajhalanna ahadun alayna fa najhala fawqa jahlal jahilina waaye loolu du waxu jullit maanaam euh, jullit rawat na ku soobu yoonu ci yoon yàlla du wax wax jooju nga xam ne moom la euh, arab boobu waxoon maanaam te fekk mi nekkoon ci jamonoy réer maanaam jamono ji nga xam ne laata al islam bi mu ne ala laa yajhalanna ahadun alayna maa ne ma ni maa ngi leen di yégal yéen parce que fa najhala fawqa jahlal jahilina ndax bu ñu ku ñu fi tooñ dinañu ko tooññar bi dinañ fayoo fayoo fayu ba tooññar bi ko maanaam ba def ko lu ëpp li nga xam ne moom la tooñkat yi di def maanaam kon loolu du waxu jullit mais liñ ci jublu rek mooy maanaawu euh, kaddu gi naka noonu tamit aarid euh, euh, anil jaahiliina day tekki tamit maanaam nga bàyyi ñi nga xamante ne ay jaahil lañ maanaam xamuñu nanguwuñoo sàkku xam-xam yoonu xam-xam bokkul seeni mbir bëgguñoo soobu ci yoonu yàlla maanaam ñoom ñi ngi ci folklore beeg ci yeneen i mbir yi yow bàyyi leen foofu nga teg teg leen da de côté yow nga jaar ci sa yoon loolu moom mooy euh, kon muy ñetti dikko yoo xam ne kon borom subhaanahu wa taala daf koo digal maanaam daf koo digle muy di jéggale ak jëllale di bàyyi noonu maanaam di digle lu baax ba pare nekk koo xamante ne tamit da ngay daal di euh, dummóoyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy tooñkat yi ak ñi nga xamante ne ñoom de toute façon dañoo réer dañoo sànku xamuñu yoon bu baax bi nanguwuñ cee soobu nga teg leen de côté nga continuer sa yoon balaa ñu lay tarteel loolu muy jikko yoo xamante ne euh, jikko yu rëy jikko yu màgg la yoo xamante ne dañuy symboliser baatu fasbir sabran jamila maanaam na nga muñ muñ gu rafet euh, te ba tey bokk na ci li nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala waxoon ne qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuuna ayyaama allah li yajziya qawman bima kaanu euh, ya'maluun maanaam ni nga xamante ne wala boog yaksibun ni nga xamante ne ñoom ñooy mu ne waxal yow yenente bi sallallahu alayhi ñi nga xam ne dañoo gëm te dëggu ñu jéggal ñi nga xam ne dañoo yaakaaruñu dajeeg yàlla ci maanaam yaakaaruñu bisu yàlla yi maanaam ñi nga xam ne yaakaaruñu ëllëg si biir yàlla dana ñëw fay leen ñooñu moom yow waxal gaay yi nga xam ne ñoom gëm nañ te dëggu te wóoru lañ ne dinañ taseeg yàlla ñi ngi koy yaakaar yow waxal nañuy jéggal ñooña bu ko defee yàlla dana fay képp kenn euh, la nga xamante ne moom la doon def euh, ak tamit fi nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa ta'ala waxe te loolu day mandargal mandarga mag li nga xamante ne moom mooy euh, aaya bi ñu nekk ak maggaayu lan moo tax yenent bi borom subhaanahu wa taala wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na muñ muñ gu rafet mooy li nga xamante ne moom la wax ne wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin azim mu ne wala tastawi du yem mukk alxasanatu lu rafet wa sayyi'at ak lu ñaaw wala sayyi'at du caageen lu ñaaw lu rafet ak lu ñaaw ñaar yooyu munuñu yem maanaam tey nit bu fekkente ne dafa def lu ñaaw yow nga ñëw def lu rafet yéen ñaar munoo leen yem beneen bi ci des tam moom mooy nit defee lu ñaaw yow nga ñëw def lu ñaaw ne la mu def moom soreewoon maanaam yamoo leen daa mais soreewaatoo woo leen ndax moom moo ko njëkkee quand même voilà comme li Alxuraan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluhaa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluhaa waaye nag dafa man a afaa wa aslaha fa inna dhaalika min azmi al-umuur pay lu ñaaw mooy lu ñaaw lu mel ni moom maanaam loolooy mooy pay bi maanaam ku def lu ñaaw boo ko defee lu ñaaw nga fay maanaam loolo xëy na yamoo leen gaa mais sama mbokk wolof yi dañuy wax wax am folo maanaam mooy te mat naa bàyyi xel mooy mbaam bu la wéqee yow soo ko wéqee yow tamit parce que daf la wéq moom mbaam mi maanaam yéen ñaar boo moytul Euh, da nga di nga mel ni mbaam ne moom quoi maanaam euh, wala doo leen sore trop de voilà te loolu euh, maanaam nit ku nekk tamit moo tax warul di àbb jikko jàmbur maanaam moom moo mel noonu yow nag meloo noonu kon yow moom bu mu la jaral yow ngay jóge ci maanaam nu baax ni nga mel di dem di mel ji nu bon moom ni mu mel parce que moom bu mu la ko jaral maanaam loolu moom mooy wala tastawil xasanatu wala sayyi'atu kon idfa' billatii hiya ahsan booy jañe mbiri dee ko jañee li mu gën a rafete fa idha allazi ci anam boo xamante ne sax ne ki nga xamante ne baynaka wa baynahu adawa sa diggante ak moom ak noonoo moo fa amoon ndax daf la noonoo di la wax lu ñaaw di la def lu ñaaw mais yow ngay doxale ak moom ka annahu waliyyun hamim ba mu mel kooku maanaam yow ku def ku far ci yow la koo xam ne da ngeen lëkkaloo mingu ay mbir sa partenaire la su collaborateur la da ngeen am ay alliance bu dëgër ba pare mu nekk xam ñim ko sopp lool maanaam melal noonu ba pare mu ti ne waaye nag lii mu wax nii te lii moom mooy euh, foofu lañ jëmoon borom bi subhaanahu wa ta'aala ne wa maa kenn du daj lii kenn du am lii lii kenn du mel nii illa alladhiina sabaru ba mu des ñi nga xam ne ñoom ñooy ñii muñ képp koo xamante ne ba pare muñ gu mag lay doon maanaam muñ gu rafet jii ngeen euh, borom bi subhaanahu wa digal yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy may jikko jooju waaye wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim lii kenn du ko am lu dul boroom cër bu rëy rëy chance bu mag boroom képp koo xam ne mel nga noonu jikko woo nga noonu xamal ne am nga cër bu rëy ci am nga cër bu rëy ci kon Euh, loolu moom mooy euh, maanaam euh, kon ñu daaneele rek ci ne maanaam muñ googu nag ak yooyu yëpp li muy rëy rëy rëy li muy nekk nekk nekk lu màgg nekk martaba bu kawe fa borom bi subhaanahu wa bokk ci maqaama yi gën a kawe bokk ci maqaamaatul yaqiin yi maanaam yooyu yëpp li muy nekk nekk dëgg maanaam maqaama boo xamante ne kenn du ko réclamer kenn du ko woote woo kenn du wax ne am naa ko kenn du wax ne mel naa ni lu tax parce que lu tax woote woo maqaama baaxul lii lii maanaam muñ mooy symbole bi gën a wane ni woote woo maqaama baaxul mooy naka mooy ne parce que ku nekk ci yoonu yàlla bokk na ci li nga xamante ne moom nga war a moytandiku mooy di woote woo maqaama mooy di woote woo maqaama tax woote woo maqaama baaxul li koy dëgëral mooy li nga xamante ne moom la euh, euh, maanaam li wane ne woote woo maqaama baaxul bokk na ci li koy gën a dëgëral mooy li nga xamante ne euh, moom la euh, euh, képp kuy woote woo maanaam ma mooy mooy ne muñ gi masalan tey su fekkente ne yàlla daf la nattu benn nattu nga muñ ko maanaam mu nattuwaat la beneen nattu nga muñ ko mu nattuwaat la beneen nattu nga muñ ko maanaam mbir mi di dem dans la durée ngay muñ amul lenn lu lay wan ne xëy na nattu bi buñ ko multiplier woon par mille wala par deux mille wala par un million wala par un milliard maanaam intensité nattu bi teraay bi maanaam su fekkoon ne dañ ko multiplier que ni di nga mën doo mës a craquer maanaam amul lu la won ne yow doo mës a craquer yow li nga mën a wax rek mooy ne ba fii natt yi maan ngi koy muñ mais munoo ne maanaam ba ab maanaam natt yi bu doon dem ba abadan man damay muñ et natt bi bu gënoon a tar nii fuuf doon naa muñ comme ko yow munoo wax loolu looloo munoo koo wootee woo mboolem maqaama yi noonu la dégg nga Euh, bokk na kon ci li ñu jàngee ci euh, suñu aaya mooy ne yéeféer yi ñoom dañuy gis mbir yi mu sori maanaam ñoom événement yi ñoom maanaam ñoom dañoo am maanaam seenu gis-gis dafa gàtt euh, adduna bi maanaam dafa nekk loo xamante ne xaqiqatan dafa dafa dafa dafa gaaw waaye yéeféer yi ñoom dañuy gisee ni mbir mi maanaam dafa dafa dafa da maanaam ñoom affaire pour ñoom lu yëg seegul la bu ñuy wax ay yowmal xiyaamati wala ay àjjana ak safara ñoom maanaam ñoom pour ñoom ay bu keroog àllaaxira maanaam ni koy waxee sax maam ngay gis ne ñoo seen bopp ñi ngi imaginer nii loolu xëy na du yegg sax wala bu naree yegg si maanaam dana sori te yéefiru Makka yi xaqiiqatan noonu lañ meloon maanaam ñoom seen biir dafa amoon ñoo xamante ne dañoo jàppoon ne maanaam léeg ci seeni wax da nga ciy gis ñuy nuuru ne ñoom gëm nañu euh, ne yawmal xiyaamati du du ñëw bugal bi du yegg waaye léeg-léeg it nga gis ñuy waxee rek bu euh, yegg si itam maanaam lu sori la voilà zalika raj'un ba'id loolu ak dellu wala boog yu mel noonu kon da nga gis ne yéefir yi verset ci diggante loolu voilà euh, ku ku naan tamit ne moom day euh, wa ma azunnu sa'ata qa'ima wala in ruddidtu ila rabbi la ajidanna minha munqalaba wa khayr la ajidanna minha khayran munqalaba maanaam ne Euh, yo man yaakaaruma sax ne ne yowmal xiyaamat dina am yowmal xiyaamat moom yaakaaruma ne dana am quoi gars yi ñu ngi koy wax ne non euh, dina am man gëmu man dese naa gëm affaire boobu ko waaye wala in ruja ruja ila rabbi bu ma dellu woon sans borom la ajidanna xayran minhaa munqalaban naa fa fekk yàlla defal ma fa lu rafet maanaam moom déjà nanguwul jaamu yàlla jàpp na ne. yow yàlla de façon yow man xaaral du am mais ni mbir mi di amee nit ci àdduna xéewal gi ni mu nekkee nii ci àdduna bu àllaaxira noonu dong lay continuer maanaam moom jàpp na ni euh, te ñooñu loolu ñu bëree bëri ci yéeféer yi daf leen di dal maanaam euh, itam ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi ñu bëree bëri te te ñu xàmmeewul nii loolu da leen di dal mooy dañuy jàpp ne xéewal gi yàlla lay defalaate nit ki xéewal gi mu ko defal fii ci àdduna mooy wane yàlla bëgg na ko te comme yàlla ku mu bëgg la rek maanaam bu deewee mbëggeel googu maanaam ak xéewal googu day continuer day wéy loolu ñu bari bari da leen di dal et que masalan wilaaya da ngay gis àndal ñu jàpp ne nit ki daa am fattu parce que tout simplement tàmbale na am mbooloo comme ñoom ni ñu koy waxee tàmbale na am mbooloo mbooloo maa ngi yàlla sàmm loolu mën na nekk symbole musiba bu waaye tàmbale na am mbooloo mu koy wuyu si mën na nekk tam lu baax waaye. itam alal jaa ngi ñëw am am gaa ngi ñëw te du seet bi fan la alal ji jóge waaye moom jàpp na ne rek maadaama nit ñaa ngi koy dégmal si ñi ngi jox ñi ngi ko jox seen alal ñii moom it eh, alal jaa ngi ñëw te alal ji am du seet bi sax nu muy ñëwee maanaam moom jàpp na ne loolu ci jëmmi bopp mooy faj maanaam daa jaamu yàlla ba yàlla defal ko loola loolu nag xeetu woru la boo xamante ne day dal yéefiri mais day dal sax lenn ci jullit ñi yàlla nañu yàlla sàmm xattaa ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yoonu tasawuf di soobu ci yoonu yàlla maanaam léeg-léeg da gis ñoo xamante ne bokk na ci symbole yi xammeewee ne ñoom ñi ngi ci yoon bi mbir maa ngi baax affaire yaa ngi dox et que fàq bu yegg si la mooy mbooloo maa ngi ñëw nit ñaa ngi leen di dëgmal si naka noonu tamit alal jaa ngi alal jaa yow yàlla nañu yàlla xam euh, bokk na ci li ñuy jàngee ci euh, aaya bi moom mooy ne euh, lii arab yi di wax naan kullu mutawaqqi al ana wa kullu ma loo xamante ne Euh, luy xew la luy wat wat yegg si na rek mooy mooy mi ngi yegg mooy mi ngi waaye tamit lépp loo xam ne dana ñëw rek lu jege la maanaam te loolu euh, mooy ne ñoom ñu ngi koy gisee comme lu sori waaye borom subhaanahu wa ta'aala nee na ñun ñu gis mbir mi comme étant lu jege euh, bokk na ci liñ ci jàngee tamit maanaam ci aaya bi moom mooy ne lenn lu ne mën na dal nit ki à maanaam mooy lu jege comme que dafa jege xamoo kañ lay yegg si. xamoo kañ lay yegg si moo tax leneen nga gis nit koo xamante ne day liggéey maanaam tabax këram fexe di yittewoo loola di tabax di tabax di tabax di tabax adduna bi yëpp maanaam julli sax du ko nangoo defeti maanaam ndax day yox ne amul temps liggéey bi moo tax ak yu mel noonu maanaam ngir ne dafa bëgg a tabax kër ngir ne dafa bëgg a def nangam ngir ne dafa bëgg bis bi muy tabax kër gi laataa mu ciy dugg wala bu ci duggee du ca mu def weeru borom subhaanahu wa ta'aala jël ko leneen nga gis koo xamante ne day def ay études am bis bi muy am diplôme am yi maanaam bis booba ci lay dee leneen nga gis koo xamante ne bis bi nga xamante ne day toog ay at du sëy du am jabar wala jëkkër bés bi mu amee jëkkër wala jabar bis biñ naan moom la ñuy war a maye si maanaam moom la ñu takk sëy ba maanaam bis booba lay dee ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp ay événement la yu xew yoo xamante ne fee lan xew nañ ci àdduna Euh, am yeneen ak yeneen yoo xamante ne xew nañ yoo xamante ne ndekete nit ki faaw mu prioriser ay mbiram maanaam mooy mu teg mbir yi xam ne lii moo war a jiitu lii naam euh, lu nekk nag lu ne euh, danga nga koy jox xàqam lu ne da nga koy jox xàqam mooy wa aatu kulla bi xàqin xàqam joxal boroom àq bu nekk xàqam waaye mbir yi booy teg priorité yi jëlal sa diggante ak yàlla nga def ko priorité maanaam nga jël loolu nga jox ko droit bi gën a mag maanaam nga jox ko priorité et que c'est lépp ni wurwurloo ci loola euh, maanaam nit ñi dunduñu ci àdduna bi ngir am alal dunduñu ci àdduna bi ngir di lekk ka naan dunduñu ci àdduna bi euh, ngir di bànneexu ci àdduna bi nii rek déedéet maanaam euh, dañuy dund ci àdduna bi dafa am ordre bi dafa am nu mu demee mooy ne Euh, damaa nekk ci àdduna bi ngir ne sama lépp daa war a nekk jaamu yàlla waaye jaamu yàlla boobu ngir mu mën a nekk faaw ma maanaam ma nekk ci ay conditions yu baax conditions baax yooyu mu mën a nekk faaw ma xool nan laay dem ba amee ji alal wala yu mel noonu ak yooyu may fàq loolu moom mooy priorité bi maanaam ordre bi noonu lay demee mais du ne damay dund parce que temps bi ma am dama ko war a exploiter pour am xaalis pour am alal parce que après da ngay dee bàyyi ko fi voilà bu la yàlla wërsëgalee alal nag. nga nga nga nga nga jariñoo ko jariñ ci ñi nga ci mën a jariñ jaamu ci yàlla ak yu mel noonu waaye nag daal maanaam jàpp ne am alal ci jëmmi bopp mooy priorité bi loolu bokk na ci nax yi seytaane gën a nax nit ñi te loolu tamit moom mooy maanaam gis-gisu yéeféer ci mbir mi moo tax loolu gis-gisu ku sori ku mbir mi sori ci moom la maanaam jàpp na ne ndax tey ku ñëwoon suba ngay dee euh, maanaam dina xool bu baax priori ni muy prioriser mbir mi dafa am benn mbir boo xamante ne Euh, loolu moom mooy parier ci maanaam pari man mën naa parier tey bon gars yi koy gis ñuy parier euh, ñi ngi pari ñii ñi ngi parier ci ci ci am am sangam ñii parier ci lii ñii parier ci leneen euh, gars yi rawante fasi maanaam pari boobu maanaam pari boobu ñuy def ci ñoom LONASE ak ñoom PMI ak ñoom Française des des des jeux ak gars yooyu ay euro xeet yooyu loolu moom xaram xaram daganu mais da gis nit ñoo xamante ne dinañ dugal seen alal pour parier ci lu mel noonu ngir ne jàpp nañ ne alal gi dina di dellu si waat dina dikkaat dinañ ko jàppaat dinañ ko téyewaat et que bu ñu amee loola day gën a bëri après maanaam nga gis bu rek ñenn ñi di dépenser tout le temps ci casino yi masalan di am alal yu bëri ñenn ñi nag di ci dépenser tout di temps ñuy amoon yëpp jeex maanaam mooy ñaari extrémités yi mën na cee am mooy kii day jouer gagné kii di jouer perte ñii perte nag gën a bëri ñii gagné maanaam adduna bi tam noonu la demee ñii parier ba pare jàpp ne bu ñu yegsee âge sàngam dinañ léegi wëlbatiku jaamu yàlla ñi parier ci loolu souvent ñooñu noonu ñu ëpp dañuy perte comme tey boo xoolee ñii di gagné euro million ak ñii jouer maam seen différence mu bëri te sax amaan na bee moo gën a bëri maanaam ñi perte parce que dañu topp àdduna ba benn moment ñooñu dañoo gën ñoom ñooy gën a bëri loola euh, pari pari boobu wóorul pari bu wóorul la diggu am na pari nag bu ko gën a ñàkk mooy jëmmi jàpp ne rek garaawul naa naa toppatoo sama affaire àdduna après bu ma demee àllaaxira lu ma fekk baax na comme ni nga xam ne noonu la yenn saa bokk wala ñu léeg-léeg euh, ñenn ñi ci ñoom euh, buñ daan wax bu ñuy wax ba maanaam mag ñi ñoo ko daan wax maanaam ay mag ñoo ko daan wax waaye euh, léegi xale yi dañ koy dañ koy répété maanaam ngir day dégg ñu ko yàgg dégg ci mag ñi ci ñenn ci mag ñi mooy ne xam nañ ne. yàlla dañ ko war a jaamu te dañ waroo def lu la neex waaye da nga ciy gis koo xamante ne doomam daf koy wax loolu mu ne waaw garaawul léegi man eh, naa def li ma neex bu ma demee yàlla def lu ko neex maanaam loolu pari boobu tamit pari la bu ñàkk bu ñàkk a wóor pari bu ñàkk a wóor la ndax non seulement dana yegsi waaye bu yegsee dootul jeexati te lii day jeex moo tax ñoom innahum yarawnahu ba'idan wa naraahu qariban bokk na ci li ñuy jàngee ci aaya tamit moom mooy ne adduna dafa gàtt comme ni ko alxuraan di waxe ci lu lu bëri lu bëri bëri bëri bëri ci ay aaya di leeral ne adduna daal dafa gàtt adduna guddul euh, wax jooju nag am na benn misaal exemple bu ci al imam al Ghazali euh, rahimahullah wa radi exemple la boo xamante ne boo ci gisee di nga xam ne euh, vraiment dafa gàtt mu ne imaginer tey suuf si nii ñu def fi ay pepp dugub wala pepp ceeb ba mu laal niir yi ba mu laal asamaan si ñuy yónni benn picc chaque junni at mu ñëw cof benn dem benn pepp dem chaque junni at nag la picc bi di ñëw cof benn pepp rek dem est-ce que pepp boobu dina mës jeex est-ce que loolu dina mës jeex tontu bi mooy. waaw dina mës a jeex sauf que dana yàgg dina mës jeex waaye na nga xam ne bis bu loolu jeexee loolu jegewul sax abadan li ñu naan abadan jegewul te àllaaxira la fa am àjjana wala safara loolu abadan la fii li fi am du dara borom subhaanahu wa ta'aala nee na benn bés ci moom gis nga ko cinquante mille ans la ce qui veut dire que ni ñun bu fi nekkee cinquante mille ans malaaka yi maanaam mu nekk benn bës ci ñoom. mais ñun buñ ko comparé ak malaaka ay secondes la ñuy dund maanaam bu ñu xoolee bés yooyu ay secondes la ñuy kon ku gàtt xel mooy gis ne mbir mi dafa sori waaye borom subhanahu wa ta'ala nee na gis nañ ko mu jege te beneen mbir am na lii wane jege jooju ni wax lool laaxe dafa jege mooy. Euh, sànq ci suba wala démb li muy jege jege jege ci sa gis maanaam nii boo koy fàttaliku démb donc lu jege la waaye junni at ci kanam moo gën a jege parce que junni at ci kanam du ñëwati dana ñëw mais démb dootul dellu seet ànd ak ne démb lu jege la maanaam boo ko xool nii rek lu jege la maanaam yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu mat a bàyyi xel kon euh, bokk na ci li ñuy jàngee ci aaya bi mooy borom bi subhaanahu wa taala bi naan maanaam nuunu ta'zim boobu muy jël maanaam wa naraahu qariba maanaam ñun gis nañ ko mu jege maanaam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa màgg dafa kawe ay mbir subhaanahu wa euh, bokk na ci liñ ci euh, waxoon ne bi dinañ ko gis gëstu boobu mooy ne baatu borom subhaanahu taala buy wax nuunu ta'zim boobu bi wax ñun ci alquran naan inna wala nahnu wala yu mel noonu euh, lan moom mooy maanaa bi maanaa bi nag bu boobaa maanaam euh, mën na am ay maanaa euh, yu wuute maanaa bu njëkk bi moom mooy ne moom borom subhaanahu wa day màggal boppam loolu moom moo tax mu naan ñun ñaareel bi ci des moom mooy ne moom borom subhaanahu wa waaye maanaam bi i'tibaari asmaa'ihi wa sifaatihi mooy suñu bàyyee xel suñu xalamee turu yàlla yi ak ay meloom. bu boobaa mu ne ñun yàlla c'est-à-dire mooy turu yàlla yi ak melo yi ñoom ñoo feeñal nangam bu boobaa daal di gis kon mu ne ñun euh, donte nag yooyu nag mooy li ci gën a dëgër incha allah donte am na ñu ci boore lu demee ne ne malaa yi maanaam la ci jublu maanaam lay wax maanaam moom yàlla ak malaaka yi ak wala ak mboolem ñuy tàggat ci mbindeef moom yàlla ñoom ñoom mooy def nangam maanaam di ko jaaree ci ñooñu ñëpp mu daal ne ñun euh, waaye. wax jooju euh, am na lu leneen moo gën a dëgër waaye li koy jàppale rek mooy li alquran ne wa ma minna illa lahu maqaamu ma'lum amul kenn ci ñun lu dul ne am na place maanaam maqaam bu ñu xam te loolu ma yi la concerné waaye euh, waaye li gën a ci wax bi moom mooy ñax yi mooy ñaari wax ñu njëkk yi euh, wallahu a'lam bokk na ci li ñuy jàngee ci aaya tamit moom mooy ne mën nuun gi mën naa junj maanaam nuun gi mën naa junjaale maanaam al fanaa maanaam mu nekk boobaa nuunu fanaa maanaam mooy euh, man yàlla ak mboolem ñi jeex ci man maanaam ñi nga xam ne dañoo sell ba jeex ci man ñoom day bu ñuy gis maanaam nga xam ne dañoo toroxlu ci yàlla ba jeex ci yàlla ñooñu bu ñuy gis mbir yi mais yow ma xiyaamat dana ñëw ñoom dañ ko gisee mu nekk lu jege maanaam ndax dañoo ragal yàlla toroxlu ci yàlla di jaamu yàlla nekk ci yàlla ba jeex ci yàlla ñooñu moom bu ñuy gis yàlla bu ñuy gis mbir mi dañuy gis ne Euh, euh, yawmal qiyaamati lu jege la euh, naka noonu bokk na ci li ñuy jàngee kon ci suñu aaya bi tamit moom mooy ne ñoom maanaam mooy ne mën ngaa wax généraliser loolu aayul maanaam moo tax borom subhaanahu wa ta'aala innahum yarawnahu ba'iidan maanaam daal wax ne ñoom ñii gisee nañ ko comme mu nekk loo xamante ne lu sori la waaye léeg-léeg loolu la ñu tuddee aamul maxsuus wala boog al aamul yuraadu bi al xaas maanaam moom mooy Euh, mbooloo moo xamante ne dañ ko dafa am lu ko tënk wala wala boog nga wax généralité boo xam ne particularité nga ci nam comme ni nga xam ne noonu la alquran di waxee ne alladina qaala lahumu nnaas inna nnaasa qad jama'u lakum fakhshawhum fa zaadahum imaana wa qaalu hasbuna allahu wa ni'mal wakiil maanaam ñi nga xamante ne alladina gaa yi nga xam ne qaala lahumu nnaas nit ñi wax nañ leen ne inna nnaasa qad jama'u lakum ne nit ñi dañoo dajaloo dañoo dajaloo pour yéen maanaam mooy dañoo dañoo bëgg ñëw song si leen dina di xeex ak ñoom maanaam ñi nga xam ne ñoom la nit ñi wax loola maanaam bu nee am naa su nit ñi maanaam jubluwu ci àdduna bi yëpp maanaam li mu ci nam jubluwu ci nit ñëpp maanaam li mu ñu jublu rek mooy mbooloo yéefér yee nga xamante ne ñoo bëggoon a song mbooloo jullit ñee mu daal di tuddee naas tuddee ñi am naas maanaam nit ñi nee nañu nit ñee maanaam lay fekk dina naasa naka nit ñi kat jama ko dajaloo na ngir yéen maanaam kon foofa bu waxee nit ñi maanaam les maanaam ak euh, voilà euh, ak les humains les gens maanaam jubluwu ci mboolem nit ñi loolu moom moo tax généraliser boobu maanaam aayul ba mu des su fekkente ne day indi amalgame bu réer yi maanaam loolu bu boobaa nag euh, nga daal di wax daal di daal di daal di ba mu des nangam comme ni alquran waxe innal insana la fi xusr ba pare daal di maanaam ngir ne bu bu yemoon foofa mooy ne kon nit ñëpp a perte te bu boobaa dégg-dégg gi ci loolu lay demee waaye borom subhaanahu wa ta'aala tënk ko nag. ci ay melo daal ne boobu des ñu mel nii maanaam daal di joxe ñeenti melo yooyu nga xam ne moom moo nekk suratul asr euh, kon ñu yeggale li nga xamante ne moom mooy euh, borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw bi nga xamante ne wax na aaya yooyu muy leeral nag bis booba daan ne euh, a'udhu billahi minash shaytanir rajim yawma takunu as-samaa'u kal muhl wa takunu al-jibaalu kal 'ihn ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه صدق الله العظيم kon euh, wala gis rek li nga xamante ne moom mooy euh, ñetti ay yawma takunu kal muhl wa takunu al mu ne bis bi nga xam ne takunu dana nekk as-samaa'u asamaan euh, lu ruy wa takunu te nekk al jibaalu doj kal ihn mu mel ni coton wala leen wala yas'alu te du ñu laaj mukk xamimun aji xarit bu bu tar maanaam wala yasalu du laaj mukk xamimun xarit xarit bu tar sopp xamiman beneen xaritam bu tar sopp maanaam du du ñu laaj kenn kenn du laaj ay mbiru moromam du ko toppatoo bokkul non maanaam non non non na toppatoo boppam voilà euh, kon borom subhaanahu wa bi muy wax lii mais. lan lay wax ne dafa ñoom yéeféer yi gis nañ ko mu sori waaye ñun ñu gis ko mu jege mooy mu ne yow ma bis bi nga xam ne mooy bis boobu nga xam ne takkuunu dana nekk maanaam kon dañu gis ne euh, bis boobu dafa am ay xew-xew yoo xamante ne ñoo cee xew te bokk na ci moom mooy ne asama asamaan si kalmuhli kéem euh, kéem guuyit la ndax almuhlu euh, dinañu dinañ ci ñëw insha allah waaye Euh, dinañu ñëw ci di leeral loola waaye ñu taxaw ci baatu as-samaa'u euh, as-samaa'u baat la boo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koy jëfandikoo ci alquran mu yor ay maanaa yu bari yoo xamante ne benn bu ci nekk tegtalewul maanaam mën naa wuuteeg moroomam moo loolu moom moo tax bu ñuy wax as-samaa muy asamaan euh, ñu bëree bëri dañuy gis ne dañ ñu bëree bëri dañoo jàpp ne benn mbir la alquran di wax fekk alquran ak sunna sax d'ailleurs bu ñuy wax. di wax asamaa asamaan ah, dafa am ay maanaa yu bëree bëri yu laqatu ci ginnaaw loola bokk na ci maanaa yi nga xamante ne maanaam asamaa nag maanaam ci cosaan sama mooy lu féete kaw loo xamante ne mi ngi jógee ci asumuwu mooy li ak yëkkatiku loolu tax moo tax ismu ñu tuddee ko noona asamaa maanaam moom mooy lu yëkkatiku ah, mooy lépp loo xam ne moo tax ñu ne kullu ma alaaka fa huwa sama lépp lu la féete kaw rek loolu asamaan maanaam loolu mooy asamaa maanaam léegi nag cosaanu baat bi moom maanaam ci waaw boobu la mooy sumu wu moo tax bu ñu koy pluriel dañuy wax samawaatu dañuy wax suma iyun di ma di wax sum suma wiyun mais yooyu yëpp mais li nga xamante ne moom mooy euh, asamaa wu moom mooy euh, maanaam hamza bu ñu koy pluriel moo tax ngay gis ñu naan samawaatun alquran nag boo dem pluriel asamaan maanaam yeneen yi change la moo tax bi muy jëfandikoo moom mooy sama waat alquran bi jëfandikoo yeneen yi ci des mooy samawaat fa lay jëfandikoo mooy asamaan léeg-léeg mu ñëw indi ko mu nekk mu farat mu nekk benn baat maanaam bu singulier léeg-léeg mu ñëw tudd ko daal di samawaatu asamaan yi euh, mooy ne asamaan kon du benn ba pare tamit maanaa yi ci alquran jublu tamit du benn euh, léeg-léeg alquran tudd as-samaa fekk li ci jublu moom mooy euh, samaul binaa as-samaa'ul binaa nag li tax ñu tuddee ko noonu mooy asamaan bi nga xam ne mooy asamaanu tabax bi suuf si nii ñu ko tabaxee nii noonu la asamaan noonu lañ ko tabaxee maanaam borom bi subhaanahu wa taala dafa tabax asamaan euh, suuf si buñ ko xoolee maanaam matières yi nga xam ne ñoo composé bokkul ak matières yi xam ne ñoo composé asamaan si maanaam ndax asamaan si euh, ñu bëree bëri dañoo foog ne asamaan si maanaam dafa nekk loo xamante ne boo koy xool ni euh, vide la maanaam ndànk foy-foy mooy ak faba ndànk foy-foy moom moo fa nekk. Euh, benn vide noonu rek ci maanaam diggante euh, biddiw yi ak yeneen biddiw yi vide moo fa nekk wala diggante jant bi ak yeneen euh, planètes yi wala yu mel noonu ay maanaam vide moo fa nekk alors que déedéet mbir mi demewut noonu maanaam dafa am ay ay ay am na ay ay hydrogène yu ci nekk wala boog nitronium wala hélium wala ak yu mel noonu ak yenn gaz yoo xam te ne am na sax partie oxygène bu bari bu ci nekk. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yu composé la maanaam yoo xam ne ay ay vapeur yoo xamante ne maanaam yoo euh, yu fa nekk euh, kon du ne a samaan kon benn mbir euh, maanaam vide la noonu déedéet loolu moom moo tax kon ñu tuddee ko asamaan comme huwa alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'an masalan comme le Alxuraan wax ne yàlla moom ci boppam moo leen defaral la moo leen defaral la suuf si mu nekk. lal firaasha gis nga euh, wasama asamaan su mu def ko lan binaan comme wa banayna fawqakum sab'an shidada maanaam ñun borom subhaanahu wa ta'aala ne ñun tabax nañ ci seen kaw sab'an juróom-ñaar yoo xam ne shidada ñu tar lañ moo tax asamaan euh, du dafa am moo mu am ay buntu du du yoon wala neex ngay jaar hatta wala subhaanallah asamaan bii nga xamante ne mooy beneen partie bi ñu tiim mooy jaww ji nii rek léeg maanaam yoon yi ñii di dawal avion gis xam nañ ko maanaam du fu la neex rek ngay jaarale sa avion dem dafa am ay yoon naka noonu tamit euh, euh, as as samaan bi nga xamante ne moom moo nekk ci kaw tamit dafa am ay euh, ay buntu voilà comme li Alxuraan wax walaw fatahna alayhim baaban min as-samaa'i fa zallu fiihi ya'rujuun la qaalu innama sukkirat absaaruna bal nahnu qawmun mashuuruun borom bi subhaanahu wa ta'aala ne bu fekkoonte ne ñoom asamaan si dañ kaa jël ah euh, euh, maanaam dañoo ubbi bunt yi parce que asamaan ni dafa am ay yoon yoo xam ne ci ngay jaare mu ne fa zallu fiihi ya'rujuun ñu daal di mujj nekk ñoo xamante ne dañuy rañaane maanaam dañuy yéeg di rañaan di dem euh, di jaar ci asamaan yi te xam nga baatu ya'rujuuna parce que waxoon nañ ne al mi'raj al araj muy ma'raj maanaam mooy faaw mu ànd ak ndëngte maanaam ak ndëngte nii loolu comme ni escalier yi di def mu def nii nga xamante ne du du du jug nii loolu tamit asamaan Euh, mboolem yi lu fay dugg mboolem lu fay dugg comme koor maanaam war a def benn di daw maanaam du daw droite maanaam jël liñ droite du ko def même planète yi amul benn planète boo xam ne ligne droite lay jël rek dem noonu déedéet faw day def nii maanaam yaa amu doon mu ne bu ñu gisee bu ñu gisee loolu moo tax alquran dafa yéeme wallahi euh, alquran képp ku ko xam ba pare di dute ne kàddu yàlla la c'est parce que xamuloo alquran maanaam dëgg-dëgg xool maanaam gisoo ko Ah, mu ne ñooñu bu ñu ko defoon ne buntu yi asamaan yi te loolu euh, astronautes gis nañ ko xam nañ ne nekkete asamaan si maanaam booy yóbbu say fusée yi wala ngay yéeg et maanaam du fula neex rek ngay jaar dafa am ay yoon boo xam ne laa bu da nga jaaree noonu yoon yooyu rek ñooy buntu yi euh, maanaam buntu zahir yi yooyu buntu zahir yi la maanaam asamaan yi ndax dafa am côté zahir am côté baatin mais côté bii nga xamante ne ñun moom lañ nekk di wax nii nii tamit mooy samaul bina loolu côté baat côté zahir bi la ñuy wax kon muy euh, asamaan si nga xamante ne mu ne kon ñoom la xaalu dañ naa innama saxirat absaaruna innama saxirat absaaruna ñun de suñu bët wala innama sukkirat absaaruna bal nahnu xaw euh, euh, dëgg-dëgg dañoo jabat maanaam yii fiiru Makka yi par exemple bu doon ne ñoom suñu jamono lañu yéeg dem maanaam eh, maanaam xool gis asuuf si ni mel gis asamaan si ni mel gis mbir yëpp ni mel kon dinañ ne noonu dañ ñoo njabar parce que du ñu jàpp ne lii dëgg la moo asamaan boobu eh, eh, moom mooy samaul bina maanaam samaul bina boobu tamit moom la borom bi subhaanahu wa di wax naan xalaqa as-samaawaati wal arda bi ghayri amadin tarawnaha moom xalaqa samaawaati bi ghayri amadin tarawnaha maanaam moom yàlla moo bind asamaan si ci loo xam ne amul ak ponk kenn boo leen di gis parce que effectivement borom subhaanahu wa ta'aala waxul ne amul am amul amul amul amul amul amul kenn waxul ne asamaan si amul pilier amul lu ko téye mais dafa ne li koy téye du lu ñu leen di gis te maanaam mooy comme gravitation yi maanaam loolu nga xamante ne mooy mooy doole googu force yooyu maanaam mooy téye mbir te du lu lu bët di tegu du loo xam ne lu bët du tegu calcul yi nag mën nañu koo trouver mais bët du ci tegu euh, kon asamaan dafa am matière tam boo xamante ne kon moom la composé mu am maanaam yi euh, loolu mooy samaa'ul binaa alxuraan nag dina tudd lu bëri bëri lu mel noonu comme fi naan euh, te bu boobaa tam léeg-léeg mu wax asamaan li mu ciy jublu moom mooy univers bi yëpp maanaam jubluwu ci lii rek mais univers bi yëpp te loolu tamit. univers bi yëpp moom mooy euh, ba sama ul binaa boobu te moom mooy comme fi mu naan was samaa banaynaahaa bi aydin wa innaa la muusi'uun maanaam euh, euh, asamaan si ñun ñoo ko tabax ak kattan bu mag sëkk voilà waaye wa innaa la muusi'uun te ñun saa su nekk dañ koy yaatal moom asamaan maanaam nga gis ko asamaan si day gën di yaatu léeg-léeg alxuraan tudd asamaan fekk li mu ci jublu mooy niir yi. comme bi mu naan wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wàccee nañ lu tukkee ci asamaan ndox moo xamante ne euh, ndox mu euh, ndox mu laab la te laabalaate maanaam lu gis ne kon loolu diwu laab te laabalaate foofu bu tuddee euh, asamaan maanaam loolu la ci jublu léeg-léeg mu tudd asamaan fekk nii nii kii la ci tudd taw taw ci jëmmi boppam da ko tuddee asamaan comme fi mu naan yursil samaa'a alaykum midrara maanaam taw bi day wàccee ci yéen maanaam ay dotti ndox ndox yu yuy dottee ko maanaam kon yursil sama kon asamaan mooy wàcc maanaam mooy taw bi mooy wàcc kon bu boobaa sama lool lay daal di teg léeg-léeg euh, euh, d'ailleurs niir yooyu euh, loolu lu ma ta bàyyi xel la mooy ni jinne yi bu ñuy wax naan bu yerente maanaam bu borom subhaanahu wa ta'ala di wax naan wa anna lamasna samaa fa wajadna fi fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba maanaam euh, ne ñun di yéeg nañ ci asamaan si ñu fekk ko mu fekk euh, mu nekk ñu ñu aar ñu ñu koy aar mais ñu tar ak ay ay jum maanaam ay jum jum mooy flambeau maanaam am na ay flambeau yuy sànni maanaam boobu jubluwu ci euh, univers bi maanaam jubluwu ci bit bi ne biddiw yi ñoom ñooy flambeau yi mais biddiw yi mooy moom mooy moom mooy yónni flambeau yi maanaam biddiw yi dañuy sécréter ay flambeau loolu loolu la ci jublu voilà euh, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masaabiih wa ja'alnaahaa rujuuman lish-shayaatiin wa ja'alnaahaa rujuuman lish-shayaatiin maanaam moom mooy mooy euh, asamaan si adduna ji bu boobaa ñu tënk foofu beneen xeetu asamaan bi mu tudd asamaanu adduna bii wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masaabiih bi masaabiih mooy ci ay lamp biddiw yi ñoom ay lamp lañ wa ja'alnaahaa te def nañ leen rujuuman Euh, euh, ñuy ñuy ñu ñu ñoom seen bopp ñuy fet rujuman ñuy fet ñuy jam li shayatin shaytaane yi maanaam kon du ne ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñooy parce que maanaa ñaari maanaa la baat boobu mooy ne biddiw yi ci seen bopp ñoom ñooy jam shaytaane wala ba biddiw yi ci seen bopp ñoom ñooy sànni maanaam rujuman bi maanaa mooy mooy al mooy allazi yardum maanaam ñoom ñooy ñi nga xam ne wala allazina yardumuna mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy sànni ñooy jam bu boobaa aay bi firi ne du biddiw yi ci seen bopp ñooy jam seytaane yi mais que yi ñuy sécréter flambeaux yi ñoom ñooy jam seytaane mooy aaya la wax léegi mais ñoom dañ ay gis kon maanaam bu jëmi biddiw kon flambeaux yi la maanaam kon mooy flambeaux yi biddiw yi di sécréter di di di yàbbi yooyu ñoom ñooy jam ñoom ñooy ñoom ñooy jam euh, ñooy moo tax da ngay gis buñ dawee duñ gis fuñ dal léeg-léeg gis ne ñu naan biddiw bi fàq na léeg-léeg mu nekk comète mais léeg-léeg mu nekk flambeau yooyu nga xam ne day dal day dal seytaane yi ñëw ci bu ba ci asamaan si maanaam su njëkk si euh, ñoom lay jéem a dal euh, loolu nag li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa euh, wax ci loolu di wane ne effectivement niir yii la mais du asamaan bu ci kaw du boobu lañ de mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne innal innal malaa'ikata tanzilu fil anaani wa huwa fa tadhkuru al-amra qudiya fi as-samaa'i fa tastariqu ash-shayaatiinu as-sam'a fa tasma'uhu fa tuuhiihi ila al-kuhaani fa yakdhibuuna fa yakdhibuuna ma'ahaa mi'ata kizba min 'indi anfusihim hadis la bu nekk ci saxiix al-Buxaari ak saxiixu Muslim imaam Ahmad tam solo na ko rahmatullahi alayhi mu ne naka buur yàlla maanaam naka malaaka yi mu ne malaaka yi dañuy wàcc ci al te moom mooy mu ne wu saxaab mooy niir yi ci niir yi la wàcc malaaka yi dañuy wàcc ci niir yi léegi mu ne fa tazkurul amra qudiya fi sama ñu daal tudd mbir yi nga xam ne moom lañ dogal ci asamaan maanaam foofu asamaan boobu mooy kursi bi parce que foofu la comme yu dabbirul amra minas samaa'i ilal ardi yàlla mooy yu dabbiru moom mooy mooy administrer mooy soppandiku ci mbir yëpp ndogal yëpp mina samaa ilal ard lu tukkee ci asamaan ba ci suuf si asamaan foofu li muy tekk mooy kursi ndax foofu mooy place place bi nga xam ne foofu la décret yi di jóge moo tax baat yi il faut que bu ñu waxee asamaan la il faut que xam ne d'abord ban lay wax ci asamaan bu ko defee ñoo malaaka yi suñu wàccee lan la ñuy wax nee na ñu daal di bu ñu ba ci niir yi nag dañuy daal di commencer tudd dogal yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la yàlla dogaloon maanaam te commandement yi nga xam ne ñoom ñoo si bu ko defee ñu ne lan euh, mu ne fa tastariqu shayatin sama maanaam seytaane yi daal di for dégg gi euh, waxoon nañ nag euh, ne seytaane yi maanaam jinne yi nga xam ne ñoom ñoo man loolu du jinne yëpp buñ def ko duñ ko duñ ci taxawaat fii mais mooy ñi nga xam te ne dañuy naaw parce que jinne yi ay façon lañ ñoom tamit ñoom it ay xeet lañ loolu leeraloon nañ ko ci tafsir sootul naas bi maanaam euh, façon jinne yi nga xam ne ñoom ñoo existé euh, mais jinne yi mooy ñi xam ne mooy tayyaaw mooy mooy mooy mooy ñi nga xam te ne dañuy naaw comme ay picc lañ mel jinne yooyu ñooñu ñoom a dem ba ci niir yi bu ko defee ñuy déglu li nga xam ne moom la malaaka yi di wax suñu dégloo li malaaka yi di wax après ñoom ñu daal di wàcc ci suuf daal di commencer nettali daal di day dégg nga fottu waxee ñu ngi leen ko xaal maanaam euh, ñu daal di koy euh, wax alkuhaan mooy euh, gisaanekat yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy seen parandoo yi fii ci suuf gisaanekat yooyu léegi nag buñu leen ko waxee nee na yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne fa yakdibuna maaha mi'ata kizbatin min indi anfusihim ñu daal di ciy boole téeméeri kàcc téeméeri kàcc yoo xam ne ñoom seen bopp lañ koy jël parce que dégg gi du baax lu tax parce que bi ñuy dem di jege rek ñu dégg malaaka yi di euh, wax affaire bi rek euh, ñoom la fekk ñu nekk foofu loom la Alxuraan wax kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i jinne yi dañ ne ñun dañ fa daan dem di déglu am ay place yoo xam ne fa lañ daan taxaw rek di positionné wu pour di déglu waaye fa man yastami' al-ana yajid lahu shihaban rafada képp ay ku dégloo ci léegi maanaam mooy bi fi yenent bi wàccee sallallahu alayhi wasallam balaataa yenent bi di gën a àdduna ñoom problème boobu daanuñ ko mais bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ganee àdduna wala boog bi wax yu muy wàccee affaire bi ñoom xam nañ ne am na lu tax léegi mënatuñoo déglu kenn mënatul déglu dara parce que bu ñu demee ba war a déglu rek affaire yi jëlee ay jum da leen di dal dal seen kaw mooy mooy mooy flambeau yi mooy sécrétion euh, biddiw yi euh, kon. asamaan dañ koy wax kon loola maanaam kon ñu différencier ni kon maanaam euh, jinne yi du ñu dem ci beneen asamaan bu bokk ak niir yi niir yi fii la ñuy am ñoom maanaam ñoom euh, du ñu mën a yegg ci beneen ci yeneen partie asamaan yi euh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit léeg-léeg asamaa borom subhaanahu wa koy tudd mu nekk maanaam xéewal mooy mooy asamaanu baatin bi nga xamante ne. ak zahir sax bi nga xam ne day am ay xéewal yu ay wërsëg nga xam ne foofu la yàlla di dogalee wërsëg yi muy wàcc comme fi mu naan wa fi samaa'i rizqukum wa maa tu'aduun yàlla ci asamaan si maanaam moo ci la seen wërsëg nekk ak mboolem li ñu leen digal loolu asamaanu baatin la maanaam ne wërsëg yi foofu lañ koy dogalee maanaam muy wàcc di ñëw ci yéen wala boog mu nekk wër jant bi kon maanaam wërsëg maanaam njariñ gu mag gi nga xam ne moom mooy jugee ci jant bi ak taw bi ak yeneen ak yeneen euh, léeg-léeg borom subhaanahu wa taala wax as-samaawu fekk alquran wax fekk li mu ci jublu moom mooy atmosphère bi jaww ji rek comme ñu naan awalam yaraw ilal tayri musaxxaraatin fii jawwi samaa xanaa gisuñu wala alam tara awalam yaraw ilal tayri yi musaxxaraatin nga xam ne dañ leen a fii jawwi samaa ci atmosphère mooy jaww ji jawwu asamaan si maanaam mooy fii rek mooy mooy ci kaw nii rek mooy li nga xamante ne ci suuf si bu ñuy wax. xaqiiqatan suuf alquran suy wax suuf lu ci bëri loolu la ci jublu maanaam fépp fu alquran wax par exemple fil ard comme maa fi samaawaati wa maa maa wa maa fil ard ah, wa ah, eh, ak yu mel noonu yëpp fil ard saa ko waxee maanaam li ci jublu jubluwu ci suuf si ñuy dëgg ñun kese waaye suuf si ak mboolem atmosphère yi ko wër loolu moom moo tax muy jëfandikoo baatu fii maanaam ci biir fuuf si. mooy xam na lu nekk ci asamaan xam na li nekk ci biir suuf si parce que ñun ci suuf ci biir suuf si lañ nekk ñun nekkuñu ci kaw suuf si déedéet parce que ñun euh, moo tax gis nga astronomie bu ñu demee ba ci kaw kaw ba photographie suuf si day gis day gis suuf si mu am benn lenn lu ko entouré lu ko wër nii maanaam ñu mu bële rafet maanaam partie boobu yëpp loolu moom moo tudd suuf si moo tax Alxuraan di wax naan voilà euh, comme wala tam ci fil ardi maraha maanaam bul dox ci biir suuf si di ngand ngandalu parce que lu tax parce que maanaam normalement bu doon ñun suñu dégg-dégg yu gàtt yi bu doon alxuraan du waxu yàlla et que dégg-déggu ñu njëkk ñi la maanaam mooy bi gaa yi nekkee ci ci septième wala début siècle bi maanaam mille quatre cent jàpp mille quatre cent vingt bu doon ne alxuraan du waxu yàlla comme du wax fil ard alal ard lay wax bul dox ci kaw suuf si lay wax di réy réy mais daf ne bul dox ci biir suuf si réer yi maanaam nga gis lu tax parce que voilà atmosphère bi nii maanaam atmosphère boobu nag léeg-léeg mu tudd as-sama léeg borom subhaanahu wa euh, wax euh, as fekk li mu ci jublu rek mooy ci kaw maanaam ci kaw rek ñu ci jublu mooy ñun bu ñu nekkee fii ci suuf si li ñu tiim mooy ci kaw comme li borom subhaanahu wa taala euh, mu ne wa man yushrik billahi fa ka'annama xarra min as-samaa'i fa taxtafuhu tayru aw tahwi bihi riih fi makaanin sahiiq képp koo xam ne da ngay bokkaale yàlla gis nga kuy bokkaale yàlla mu ne mi ngi mel ni kuy bàbbeekoo ci asamaan parce que annama xarra min as-samaa maanaam li muy teg mooy kuy bàbbeekoo ci kaw maanaam kuy jugee ci kaw rek di wadd sut liibu boobu bu ko defee picc daal koy yënu wala boo ngelaw li ko ëf ko mu daanu ci place boo xamante ne place bu bon maanaam li gis ne kon ci kaw rek lay léeg-léeg as-samaa'u ñëw ci alquran hatta ci sunna fekk li ci jublu moom mooy mutlaqul uluw maanaam wala boog al uluwul mutlaq ak kawe bu ñu jooyal al uluw maanaam mooy lan mooy ne li féete kaw bu féete kaw bu féete kaw mais féete kaw googu maanawi la maanaam du nekk sax place comme fi mu naan a amintum man fi samaa'i an yaxsifa bikumul arda fa idha hiya mais est-ce que da ngeen di wóolu ne ki nga xam ne moo nekk ci kaw maanaam mu féete kaw ñëpp muy borom subhaanahu wa ta'aala ci mu mu suuf si maanaam yàq si non mu wëlbati suuf si ci seen kaw suuf si yëngatu fa iza yatamur tremblement de terre bu garaw am yéen ñëpp ngeen màbb bu ci biir suuf si xanaa ragaloon ni ki leen féete kaw yéen ñëpp tiim leen noot leen mën na def loolu maanaam kon lool li mu tekk mooy al uluwul mutlaq maanaam ak kawe gu ñu doyal. comme fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam naan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama yërëm leen ñi nekk ci suuf si bu ko defee ki nga xam ne moo nekk ca kaw tiim ñëpp maanaam moom mooy kii mën ñëpp moom ñëpp daan leen di ah, euh, daal leen di euh, daan leen di yërëm mu yàlla comme tey par exemple fi soxna euh, Zeynab bint Jahsh radiyallahu anha daan wax naan maanaam bi mu doon puukarewoo ci kanamu yeneen soxna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne inna allah ankaxani inna allah azza wa jalla ankaxani min as-sama maanaam yàlla ca kaw la ma la ma la ma la ma la ma la la takkee sama sëy ak it bi nga xamante ne comme lu demee nekke sayyidat waa sayyidatna Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha comme ki nga xamante ne d'ailleurs loolu moom mooy firiwu maanaam Euh, bu ñu nattalee lépp wéru baat boobu mais bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam laajee euh, ndaw si al jaariya mooy ndaw si xadiisul jaariya xadiis boobu nekk Sahih Muslim ne ayna ana yàlla mu ne fi sama maanaam moom moo fii di kaw lépp maanaam yàlla loolu lay tekki mooy bu ñu nattalee baat bi maanaam maanaam bi maanaam mooy al ulul mutlaq léeg-léeg Euh, asamaan ñëw di tekki ceeb ceeb mooy plafond plafond néeg bi euh, comme aaya bi borom subhaanahu wa ta'aala di wax man kaana yazun man man kaana yazunnu an lan yansurahu llaahu fi dunya wal aaxira falyumdid bi sababin ila samaa'i thumma liyaqta falyanzur kay hal euh, yuzhibanna kaydahu maa kaydahu maa yaghidh borom subhaanahu wa ta'aala ne. ku jàpp ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moo ñu ko fi mu ne ku jàpp ne yàlla am la yansurahu llahu fi dunya wal axira ne yàlla du dimbali yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi du ko jàppale fi dunya wal axira ci àdduna mu ne fal yam dut bi sababin na jël euh, buum buum la teg sabab mooy buum ila samaa yi mu ne ko mu ne euh, fii fii samaa yi bay ay sax fi bay na ko teg ci asamaanu këram muy mooy li li gën a kawe ci këram rek mooy téeg maanaam lañ dégg ba ci plafond kër gi mu yeew fa bunt bi ah daal di daal di dégg nga summal yàqtaa mu pendre mu pendre bu ko defee maanaam mooy bu dee loolu la da da da na pendre léeg-léeg euh, asamaan di tekki jant bi ak li ko wër rek mooy système solaire comme bi mu naan inna zayyana samaa ak dunya bi zinatil kawaakib ñun de ñoo taaralale asamaanu adduna bi maanaam dangay gis baatu même asamaa dunya asamaan bii gën a suufe léeg-léeg maanaam même loolu dafa relatif fu ko alxuraan waxe sax jubluwu ci la même chose léeg-léeg daf koy wax fekk niir yi la ci jublu comme ci jinne yi léeg-léeg daf koy wax comme fii la ko fii la ci jublu maanaam système solaire bi mu ne inna zayyana sama ad-dunya asamaanu adduna bi dañ koo taarale bi zinatinil kawaakib ci taar gaa moom mooy biddiw mooy mooy al kawaakib mooy planète yi parce que kaw ka annahu kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin baat kawkab mooy loolu kawkab mooy loo xamante ne planète mooy loo xamante ne leer gi muy jël moom jëlewu ko muumu ko maanaam dépendre ci boppam mais leer la gu ñëw ci moom moo tax euh, planète yi ñu am pas-pas ci ne ci ne ba keroog ñuy xam lu wér te leer te lu dul deñ planètes yi nekkuñu neuf nekkuñu dix mais onze la ndax lan dañ ko ci alquran lii yent yàlla yuusufa alayhi salaatu wassalaam waxoon inni ra'aytu ahada ashara kawkaban waxul nujuma waxul najman waxul ahada ashara najman waxul fukk ak benn biddiw laa gis déedéet fukk ak benn planète laa gis wa shamsa wal qamar ak jant beeg weer wi nga gis ne kon weer wi bu planète weer wi bokkul ci planète yi mais dafa bokk ci satellite suuf si mais jant bi moom mooy li nga xamante ne moom la planète bi di tourner autour de moom bu boobaa lay lay daal di tekki lan mu ne ra'aytuhum li sajidin gis naa ñu sujjóotal ko lu tax ñu gëm loolu parce que yeneen bi tamit sallallahu alayhi wasallam ne gént bu yeneen yi gént rek dëgg inna ru'yal anbiya xaq yeneen yi lu ñu gis ci dëgg te 2004 lañ découvrir dixième planète am na dixième planète bu ñu découvrir mais 2004 la woon maa ngi koy fàttaliku bu baax journal 20 heures David Pujadas daan ne euh, les manuels scolaires vont être devraient être changés parce qu'il y a un dixième planète bu ñu découvrir ñu daal di def euh, reportage. maanaam euh, euh, euh, d'ailleurs dafa mel ni wutal nañu ko pour sax mais am na onzième nag onzième boobu am maanaam bu dañ dañ ne waa mais nan nga gëmee loola te télescope yi gisaguñu bi onzième bi dama naan la luñ lan lañ doon def boobu ba léegi te gisaguñu woon dixième bi bu boobaa li leen teree gis dixième bi boobu ba léegi moo leen teree gis onzième bi jamono ji ñu ne mais onzième bi existe na euh, li nga xamante ne tamit mooy euh, léeg-léeg asamaan borom subhaanahu wa ta'ala wax ko fekk li ci jublu mooy asamaan bi nga xam ne maanaam mooy mun tuddee ko sax sama ad-dunya mooy lan euh, moom mooy univers bi ñun liñ ci liñ ci mën a gis maanaam ba ñun fiñ ci mën a yem par exemple télescope yi mënuñoo gën a sori euh, treize virgule sept milliards d'années lumière mënuñ mënuñu gën a sori loolu sant euh, daw bi yem milliards sant daw bi yem maanaam treize virgule sept milliards maanaam sant daw bi yem année lumière mooy lan mooy vitesse bi lumière bi di def gisoon nañ ko mooy trois cent mille kilomètres par seconde seconde bu ne trois cent mille kilomètres la leer di def pour mën a daw biddiw yi bu demee euh, maanaam euh, euh, année lumière mooy at bi muy def nag léegi maanaam distance bi muy daw par at distance bi muy daw par at treize milliards ci loola maanaam ba foofa foofu nga xamante ne li ñu tudde cha mooy rayon yi leer yi ak ak madd ak madd maanaam ak matière bi foofu la foofu dañoo tàqalikoo maanaam jax maanaam tàqalikoo guñu woon carrément maanaam à part de foofu mu am nag yeneeni yeneen i majaraat maanaam moom mooy euh, ay galaxie ay galaxie yu dul jeex yoo xamante ne xamuñu ñun fu fu mu yem mais avant galaxie yooyu maanaam ba partie bi loolu lañ koy tuddee sama dunya loolu lañ koy tuddee euh, as-sama dunya moo tax wa zayyana sama ma dunya bi masabiha mooy ay lamp wuute nag kawaakib bi kawaakib kawkab moom ci jëm boppam du lamp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 من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين